لنا حبل ñu di ko woowe itam Israil muy tekki jaamub yàlla bi baayam mooy Isxaq alayhi salaam maamam di Ibrahim alayhi salaam Yaqub alayhi yonentab yàlla la woon yàlla yónni ko ci aw xeetam yàlla mayoon na ko moom Yaqub alayhi salaam fukki doomak ñaar ki ci gën ràññeeku di itam yonentab yàlla mooy yusuf alayhi salaam yusuf nekk na fii nga xam ne mooy égypte taqalikoo ak baayam yaqub lu toll ci fukki at ak juróom ñett 18 ans bi ko yàlla darajaalee ca égypte dafa yónnee baayam yaqub alayhi mbubbam ngir mbubbuma bu ñu ko tegee ca xar kanamam mu taqalikoo ak silmaxa ga nga xam ne moo ne woon ca moom caravane ba nga xam ne moo waroon a yóbbu mbubb ma keroog ba ñu nekkee ca yoon wa la yàlla xamal yaqub alayhi salaam ne ñu ngi jëm si ci moom alquran di ñu nettali baad audu billahi min alsheytan irrajim wa lamma fasalat al ayru qaala abuhum inni la ajidu riixa yusufa lawla an tufanniduun ba njëgg a génnee misra maanaam caravane ba seen baay daal di ne xetu yuusufaa ngi may xeeñ ndegam du ngeen wax ne dama naax ibnu abbas radiallahu anhu nee na bi caravane bi takkee jógee égypte dafa am ngelaw lu jóg jël xetu mbubb mi leen yuusuf alayhi joxoon yóbbul moom ngelaw loola xetu mbubb mooma yaqub alayhi salaam ibnu abbas nee na diggante boobu soriwaay gi toll na ci juróom-ñetti fani tukki huit jours yaqub alayhi mbokk yi jaamub yàlla bu ragaloon boroomam bi mu tolloo ci génn àddina nekk ci sukuraat mu metti lool terewu ko woo ak njabootam ci fàttali xamal leen ne leen seen njariñ ci àddina ak àllaaxira mu ngi ci topp yàlla waaye yamul ci lool yanqub alayhi salaam ànd ak mu ngi ci sukuraat dafa seedeloo njabootam gëm ak topp yàlla bu leen dëddoo ñu wuutu ko ci ginnaaw am kuntum shuhadaa iz hadara yaquba almawtu id qaala libanihi ma tacbuduuna min bacdi qaalu nacbudu ilahaka wa ilaha aabaa'ika ibrahima wa ismaaciila wa isxaaqa ilahan waaxida ilahan waaxidan wa naxnu lahu muslimuun ndax da ngeen a fekkee woon ba dégg dikkalee yanquuba te mu ne ey samay doom ana lan ngeen di xala jaamu sama ginnaaw ñu ne nu jaamu yàlla sa boroom tey yàllay say baay ibrahima ismaila ak isxaq di jenn yàlla dong te nun way wommatu lanu jëm ci moom subhaanallah isxaq alayhi na mu toppee woon ndénkaaney magam di ismail salaam noonu la yaqub alayhi salaam toppee ndénkaaney baayam isxaq alayhi noonu la ko defalee njabootam te mooy dénk leen ñu topp seen yoonu maam Ibrahima alayhi salaam muy yoonu ngëm wéetal ak topp yàlla na yàlla may ñu ragal yàlla ak topp yàlla ni mu ko maye woon yaqub alayhi salaam te mu gërëmal ñu ko allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay incha allah yaa muqallibal qulubi thabbit qulubana ala diinik allahuma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mubashirin wa mundhirin